min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil haadi wa salaatiin wa an Aa'ishata radiyallaahu ta'aalaa anhaa annahaa qaalat sami'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam sawta xusuumin bilbaabi caaliyatin aswaatuhumaa wa idaa axaduhumaa yastawdicu al-aaxara wa yastarfiquhu fii shay wa huwa yaquulu wallaahi laa afcal fa xaraja calayhimaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ayna almutaalli ala allahi la yafaalu almaaruf fa qaala ana ya rasula allahi sala allahu alayhi wasallam falahu ayu dalika ahab muttafaqun alayhi maana yastawdi'uhu yasaluhu an yada'a anhu ba'da daynihi wa yastarfiquhu yas'aluhu ar-rifqa wal-muta'alli al-haalif kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullahu taala naaw bi nga xam ne la ñu gis ci jotaay bi ñu génn ci buntu bi nga xamante ne moom lañ ko tàmbali woon muy buntu fanweer ak benn ci téere bi di Riyaadu Saalihiin di li nga xamante ne mooy tooli nit ñu selliñ radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa ja'alana allahu minhum amin mu doon gisoon nañ xadis bi nga xam ne mooy xadisu sayyidatuna ummu kulthum bint uqbat ibn abi mu'ayt bi nga xam ne ci la waxoon dayan digg naa yonent bi alayhi salatu wassalam mu ne laysa alkazaabu alladi yuslihu bayna annaas moo doon nga xam ne mooy ñeent fukk ak juróom-ñeent tey nag ñu gis li nga xamante ne mooy xadiisu deux muy ñaar téeméer ak juróom fukk mu ne waan Aïsata mu bint siddiqi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annaha qaalat mu ne nee na sami'a rasulullahi mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa dégg sawta xusuumin kàddoog ñoo xam ne ñu ngay xuloo di xëccoo bil baadi ci buntam aaliyatin aswatuhuma mu nga kawe seen kaddu ya waaw seen kawa kaddu yaa ka kawe waay wa ida ahaduhuma te bam leen di dégg xaalu kenn ka mu ngay wax kenen ka yastawdi'u al mu ngi koy ñaan lan imaamu Nawawi ne maana yastawdi'uhu yas'aluhu an yada'a anhu ba'da daynihi mooy da koy sàkku ci moom mu tegal ko mooy mu bàyyil ko lenn ci det bi moo am nu ko ci wàññil daal waaw mu ne wa yastar yastawdi'u al-akhar kenn ki di laaj lool kenn wa yastarfiquhu fi shay di ko ñaan mu ne wa yastarfiquhu yas'aluhu rifqa mu koy ñaan ak ak rafetal la ak ndànku akuk rafetal akuk euh, ar rifqa mooy daal bañ a daal dur ci côté am daal ndax wax ndax dëgg mbir yi metti na te xam na ne war na koo fay mu ne wa huwa waaja muy ñaan loolu beneen côté bi yaqulu mu nga naan waa wallahi laa afal waat naa ci yàlla dara laa dul def lii nga bëgg ma defal la ko ci sama det mi ma yoreel sama bor mi ngi ma yoreel maa bañ ah <laughs> maa bañ waat naa ko ci yàlla nee na yonent way saa saa bi mu lool mu mu génn ne fa qaala mu ne ayna al muta'alli ala allah laa afalul ma'ruf mu ne ana kan laa dégg muy waat ci yàlla naan du ma def lu baax kan moo kan moo wax lool ci yéen ñaar ci yéen fa qaala waa ji ne ko ana ya rasulallah ah ndawal yàlla li sallallahu man la de man mii de maa wax lool ah kon nag yonent bi alayhi salaam falahu ah, ñeel na ko lim bëgg ayu zalika ahabbu mooy ñaar yi mañaan bu ko ci neex rek na xool moom mooy seet léegi comme que daal ndeke loolu waruma ko woon a wax waa léegi moom li mu lim ma ñaan bu mu ci bëgg rek ñeel na ko moom mooy seet léegi su waa ma wàññil ko ci affaire bi ci det bi walla rek man daan ko ko voilà loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala ci biir li al imaam al haafid hajar rahimahullahu taala wax mu ne kon falaw aya zalika ahab bu ko gën soob rek ci ñaar yooyu jox naa ko ko mu ne muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari muslim rahmatullah ma ñoo ko bokk solo kanta maanaawu al muta'aali mooy al mooy ki nga xam ne day waat mu ne muttafaqun alayhi kon al imam al Bukhari yu ak al imam Muslim ibn al Hajjaj Abul ñoom ñoo ko bokk solo léegi est ñoom dong ko solo ñoom rek ko solo ne la moom imaamu Ahmad fekku leen ci al imam Abu Dawud fekku leen ci al imam Tirmidhi al imam an ne ko noon al imam Darimi fekku leen ci ñoom a shaykhaani infarada ñoom ñoo wéetoo ci hadis bii ni al-imaam al-Buxaari ku nekk benn bërëb kese nga ko indi ci seen téere mu ngi ko indi ci kitaabu sulh baabun hal yushiru al-imaamu sulh buntu mooy téere bi ñu gisoon hadis bi ñu bi passé foofu nekkoon yéwénal baabun buntu hal yushiru ndax day day day junjal imaamu imaam bi alhamdulilah mooy njiit bi xalifa bi yooyu yëpp président bi yooyu bi sulhi ci li nga xamante ne mooy eh, eh, am ñoo xam da bi di tegtal leen ngir ñu def loo xam ne mooy yéwénal seen diggante mu ne haddathana Ismaïl ibn Abi Uways mu ne ko nettali mooy Ismaïl ibn Abdillah mooy ibn Abi Uways Abdillah ibn Abdillah ibn Abi Uways eh, mbokk imaamu malik la Abdallah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi rahimahullahu taala sœuru imam Malik moo ko jur waaw moom mi ah, ah, kii moo ko jur sœuru eh, imaamu Malik ibn Anas moo ko jur mooy Ismaïl ibn Abi Uways moom lañu moo nekk ni Abu Abdillah rahimahullahu taala qaala mu ne haddathani nettali na ma axi mu ne sama frère moo ma nettali voilà kërug boroom xam-xam la woon ñoom imaamu Maalik ñoom ñi ak ñoom muy Abdul Hamid ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways ibn Maalik ibn Abi Aamir al-Asbahi rahimahullahu ta'ala an Sulaymaan moo ko jëlee ci Sulaymaan de Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi xaritu imaamu Maalik la woon Medina la doon Abu Muhammad am na Abu Ayyub rahmatullahi alayhim an Yahya ibn Sa'id moo ko jëlee ci Yahya ibn Sa'id man al-Qattaan mukk al-Ansaari al-Qattaan nekkul woon tabaqa ñi ah, ñoom imaamu Maalik al-Qattaan seen taalibe la woon mais nekkul seen sëriñ muy Yahya ibn Sa'id waaye al-Qattaan Yahya ibn Sa'iid la tudd waaye al-Qattaan ibn Farrukh al-Qattaan bi nag Yahya ibn Sa'iid ibn Qays ibn Amr ibn Sahl ibn Sa'laba ibn al-Haarith ibn Zayd ibn Sa'laba ibn Ghanm ibn Maalik ibn an-Najjaar mooy Yahya ibn Sa'iid al-Ansaari an-Najjaari al-Madani juge la woon al-Qaadi Abu Sa'iid rahimahullahu ta'aala an Abi ar-Rijaal yi moo ko jëlee ci baayu góor ñi Muhammad ibn Abdirrahmaan ah <laughs> <laughs> abir rijal yae eh, muy Muhammad ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Nu'man yi waroom xam-xam hadis yi dañuy <laughs> du <laughs> mooy ñoo xamante ne ñoom kese lañ koy woo abur rijal baayu góor ñi léegi lu tax ñu koy tudde abur rijal hein lu tax ñu koy tudde abur rijal daa amoon ay doom yu eh, lu mat ci fukki doom hein ñu naan ko abu rijal <laughs> voilà kon mu ngi noonale abu rijal yi rahimahullahu taala moom abu rijal moom <coughs> moo tax ñoom boo leen xamee moom jeex na façon yu mel nii ay abu rijal léegi nag moom al imam abu rijal muhammad ibn abdirrahman mu ne annahu anna ummahu kana yaayam amra bint abdirrahman muy amra mu siiw moom eh, nekkoon taalibi sayyidatuna aisha amra bint abdirrahman ibn sa'd ibn zurara ah sa'd ibn zurara moom eh, ñu bokk njëkk a dugg ci l'islam ci waa ahlul madina eh, amra bi doomi abdirrahman ibn sa'd ibn turuk sahaaba lañu radiyallahu anha mu ne moom kon abu rijaali baayam moo ko nettali waaw baayam eh, mooy moo ko moo non yaayam yaayam yaayam moo ko nettali na amra anna qaalat mu ne sami'tu aishata dégg na aishata radiyallahu anha taqulu mu naan sami'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sawta xusumin bil baabi aliyatin aswaatuhuma wa idaa ahaduhumaa yastawdi'u al-aakhara wa yastarfiquhu fii shay'in wa huwa yaquulu wallaahi laa af'al fa xaraja alayhimaa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam fa qaala ayna al-muta'allii 'alaa allaahi laa yaf'alu al-ma'ruuf fa qaala ana yaa rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa lahu ayyu dhaalika ahabba voilà nii la ko al imaamu al Buxaari li kantaal ah imaamu Muslim ibn al Hajjaaj Abul Husayn mu ne wa haddathanii ghayru waahidin min ashaabinaa <laughs> imaam Muslim la ne te nettali ma ku dul kenn ci suñu ñoñ ñi ah, <laughs> ah maanaam eh, kañ lañ doon daal du mubham lan mooy mubham ak muhmal wa mubhamun maa fi raawin lam yusam mubham mooy loo xam ne dañ ciy tudd ah euh, koo xamante ne kenn tudd ko kenn kenn yi boo xam ne euh, kenn kenn tuddul kan la waaw moom la ñu naan sama benn tanta te yow nga am tanta yu bari waaw wala nga ñëw naan benn ustaas nee na benn euh, waay nee na loolu moom wax yooyu jar na dàq janaar léegi nag nga ne ah imam muslim de bii moom dane wa haddathani <laughs> ghayru wahid ku dul kenn ci suñu ñoñ waaw kon lii des naa dëgg moo la al-Imam an-Nawawi bi muy sharh li ci al-Minhaj mu ne qaala jamaa'atun min al-huffaaz haadha ahadu al-ahaadiith al-maqtuu'ati fi sahih Muslim wa hiya ithnaa 'ashara hadiithan sabaqa bayaanuhaa fi al-fusuul al-madhkuura fi muqaddimati haadha ash-sharh waaw <laughs> mu ne am na mbooloo ci huffaaz yi boroom xam-xamu hadiis yi ñu ne hadiis bii moom bokk na ci hadiis yi nga xam ne dafa dog mooy seen collal seen càllale àggul ci sahih imaam Muslim mu ne te yooyu douze hadiis la fukk xadiis ak ñaar jiitu na ma leeral ko ca chapitre yi nga xam ne moom laa tuddoon ca introduction bi man imaam an-Nawawi yoo may introduction bi ndax imaam Muslim lam yunkir man sami'a minhu hadha al ndax ki ki mu dégg hadith bi moom xam ne dëgër na ci moom <coughs> waaw mu loolu moo tax waaw ah moo tax mu ne qaala alqaadi alimaam alqaadi Iyaad dane idaa qaala arraawi haddathanii ghayru waahid aw haddathanii siqa aw haddathanii ba'du ashaabinaa laysa huwa min al-maqtuu' alimaam alqaadi Iyaad mu ne bu dee ne solookat bi moom dëgër na dane <coughs> haddathanii nettali na ma ghayru waahidin ku dut kenn ah wala haddathanii siqa wala ku wóor daal dina may nettali wala mu ne haddathanii nettali na ma ah ba'du ashaabina lenn ci seen sama suñu gaay te ñu nekk ñu wóor laysa huwa minal maqtum bokkul ci lu dog wala minal mursal te du mursal loo xam ne dañ koo yor càllale bu àggul wala minal mu'dal bokk ak xadiis yi nga xam ne daa am ñaar yu sotti ci ci ci ci ci ci càllale bi inda eh, eh, eh, fa nga xam ne mooy waa bii di waa xadiis bal huwa min baabir riwaayati anil majhuul loolu day dugg ci riwaaya mooy solo ci ñi nga xamante ne nii majhul la mooy kenn xamu ko mu ne wa hada te lii nag wa hada te lii alladi qaalahu alqaadi huwa as-sawaab mu ne lii nag alqaadi wax mooy lii dëgg lakin kayfa kaana fala yuhtaju bi hada al mat waaye waaye nag lu ci man di demee kenn du bàyyi xel li nga xamante ne mooy matn bu mel ni hadis bu mel nii min hadhihi riwaya law lam yasbut min tariqin axar bu doon ne saxul ci beneen yoon walakin qad sabata min tariqin axar waaye alhamdulillah sax na ci beneen yoon faqad rawahu al-Bukhari fi sahihihi imaamul Bukhari soloo na ko ci saxiix man Ismaïl ibn Abi Uways mooy mooy càllale bi ñu la wax la wala alla muslimin araada ghayra waahid al Bukhari mu ne amaana imaam muslim mi wa ghayra waahid boobu imaamul yi la ci jublu wa ghayra ñeneen waaw mu ne wax haddasa Muslim an Ismaa'il haaza min ghayri waasita fii kitaab al-hajj te Ismaa'il bi imaamul Buxaari jëlee Ibn Abi Uways mi imaam Muslim jëlee na ci moom ci lu amul benn dig digle ci téereb aj bi wa fi aaxiri kitaabil jihaad ak ci feew euh, li nga xam ne mooy euh, euh, téereb aj jihaad waaw mu ngi noonu le mu ne wa rawaa muslimun aydan an ahmad ibn yusuf al azdi mu imam muslim jëlee na tamit ci ahmad ibn yusuf al azdi an ismail mu jëlee ci ismail bi ci kitabul li'an wa fi kitabil fadail mu ne loolu a'lam yooyu yëpp imam muslim li la bo a wax <coughs> soloo na ci soloo na ay xadis ismail directement mais ay dig dig la waaw léegi Euh, euh, loolu la al imaam euh, an-Nawawi wax kanta <laughs> kii ne al imaam al Bukhari kanta moom dana xadis bi wa hada al xadisu Muslim wala al imaam al hafiz Hajar boobu moom dana xadis bi imaamu Muslim da solo na ko qaala haddathana ghayru wahid an Ismaïl ibn Abi Uways dana nettal nañ ko niñ ko gisee ku dut kenn duñ ci Ismaïl ibn Abi Uways mu ne fa ba'duhum min al-munqati' lenn ci borom xam-xam ni ne lii moom dafa dog waaw càllale yi moom dog dafa dog mooy àggul te bépp càllale bu dog mooy càllale boobu dëgërul ba mu des ñi nga xam dañuy jàpp mursal te lii nii mooy bokkul ak loolu parce que dafa am kum sute ci moom ci boppam mooy ci début ci début hadis bi waaw sa la am ñu sute <coughs> léegi kon nag munqati' la dafa dog dafa am rupture mu ne wa tahqiqu xóotal mbir mi nag annahu muttasil fi isnaadihi mubham mu ne non loolu jokkoona bu ñu xóotalee mooy ne hadis bi jokk sanad bi matn bi jokkoona waaye sauf que matn bi ci càllala bi dafa am koo xam ne kenn xamu ko mu ne waqat koo xam ne tudduñu ko waqat rawahu an ismail mu ne soloo na ko ci ismail mii ko imaamul Buxaari yi jële ibn abi Uways aidan Muhammad ibn Yahya az mu ne Yahya az rahimahullah solo na ko ci moom akhrajahu génne na hadis boobu Abu Awaanata di ah, Abu Awaana wal Ismaaili ak Ismaaili ah, wa ghayrihima ak ñeneen ñu dul ñoom ñaar rahmatullah alayhim min tariqihi ci yoonam moom al Uways ba muy eh, Ismail ibn Abi Uways ci yoonam mu ne wa akhrajahu Abu Awaanata aydan mu ne Abu Awaanata eh, Abu Awaana solo na ko ba léegi min tariq Ibrahim ibn al-Husayn al-Kisaa'i solo na ko ci al imaam imaam Ibrahim ibn al-Husayn al-Kisaa'i ak Ismaa'il ibn Ishaaq al-Qaadi mu ne ñun imaamul al-Haafiz ibn Hajar solo nañ ko tamit ñun tamit an Abdullah ibn Shabiib jëlee ko ci Abdullah ibn Shabiib fa yahtamil léegi nag mu supposé nekk loo xam lu mën a yenu an yufassara ñu daal di euh, euh, man a tekkee man abhamahu muslim bi haula aw ba'dhum ci imam muslim ne ghayru wahid mooy ñu mën a ne kenn la ci euh, ñoom ñii la wala kenn aw ba'dhum wala ñenn ci ñoom kenn la ci ñoom wala ñenn ci ñoom mu ne walam yanfarid bihi ismail mu ne al ismail ibn abi ways moom daal di wu ci wéetoo de bal tabahu ayub ibn sufyan mu ne ayub ibn sufyan an abi bakr ibn abi uways ñooñu topp nañ ko mooy solo nañ li mel ni akhrajahu al ismaa'ili aydan borom mustaxraj isma ci sahih imam al bukhari yooyu al imam al ismaa'ili daal na koy solo mu ne walan fadar walan farada bihi yahya mooy ñu nekk ci kàllal bi la yox ku ci nekk du da ngaa wéeti affaire bi de walan fa walan farada te wéetoowul bi Yahya ibn Sa'id mooy al-Ansari min la sànq rahimahullah wéetoowu ko ah faqad akhrajahu Ibn Hibban al-imam Ibn Hibban daal dina koy solo min tariq Abdurrahman ibn Abi Rijal muy ci yoonu Abdurrahman ibn Abi ar-Rijal rahmatullahi alayhi kon nag mu ngi noon kon al-imamul <laughs> nee na affaire bi dogul waaye daa mubham bu fa ne voilà mooy hadith bi wér na feneen bu doon càllale bii rek mooy loolu al imaam al qaadi wax al iyaad loolu la mooy ne e, bu boobaa mooy am na ku suti waaw xamuñu kan la nag dëgg la te loolu boroom xam-xam yi dañ koy dañ koy dañ koy traité waa léegi est-ce que bu benn boroom xam-xam ne man atta man nettali na koo xamante ne nii dafa ma dama koo wóolu lool lool lool lool lool loolu dëgër na loolu li gën a dëgër mooy dëgërul parce que man naa wóor ci moom keneen xam ci moom loo xam ne day tax lu tax e, e, loo xam ne mooy wane ne waajooju wóoru waaw yow imagine imaamu Malik dama lay exemple imaamu Malik rahimahullahu taala ah léegi xam nga imaamu Malik dafa bokk rahimahullah ci ñi nga xam ne duñu soloo ñu dul ci ñu la ñuy wax ci luñ doyal mais Abdul Karim boobu mu jële xadiis bi nga xam ne moo nekk ci Muwatta te dëgërul mais imaginez imam Malik bu ne woon euh, euh, euh, haddathani man atiqu bi <laughs> nettali la ma koo xam ne wóolu man wóolu ko fii mu ne ki jàpp loolu que ne loolu doy na day jàpp ne hadis boobu wér na mais le fait que imaamu Malik ne kii moo ma nettali léegi ñoom Ayyub ibn ibn Tamim as-Sakhtiyani xam ci moom loo xam ne moom dëgërul waa ji dëgërul parce que Abdul Karim nii <laughs> dañ koo dégg mu naan moom moom moom déggewul ci Ikrima dara waaw Ayyuba ko waaw ah, ibnu Tamima sama as-Sikhtiyani rahimahullah moom dane Abdul Karim kat da ko da ko fekk mu ne moom ñu koy laaj mu ne moom jëlawul ci euh, Ikrima dara ba pare benn jour nee na ma bettu ko mu naan haddathani Ikrima Ikrima moo ma nettali ah <laughs> moom expliqué am na <laughs> ah, <laughs> saway na léegi euh, euh, nañ leen ko wax ci waxi waxi léegi nii mu leer man wo bon léegi nag ci kaw loolu mooy nañ teg affaire u cassette yeeg yooyu fee ak ay affaire u cassette ak yooyu fee ak ay affaire u CD nañ mel ni amul man nii ngeen di dégg dégg nga ma maa fay ma ne la <laughs> waaw man moom bon ban sëriñ ma ne man <laughs> man gis nga sëñ Chouaïbou Mbacké hein doomu sëñ Touba bon xam nga dund na man dund naa ak moom parce que bi muy gaañu man man fekk na maa ngi dund ma ne léegi fan ma ne <laughs> euh, euh, bon man nag sëñ soxay bu moom rahimahullah man moom masumaa nettali dara mooy wax naa la bul tegal kaset fee ay yooyu comme si amul mooy kon fu ma ko war a mën a dégg wala mu may nettali damaa toog mu toog mu may wax may dégg man ma ne loolu masuma koo def loolu moom masuma am masuma jaxaayoon moom d'ailleurs mësuma ko sax gis waaw après ma wax loolu benn jour ñu bett ma may may may gàmm wala may màggal bëgg a pëndal naan moo tax keroog suñ sooy bu mu ngi ma mu ngi ma mu ngi ma rahimahullah mu ci salawam wax ma lii dellu ma déey waaye nit woon sama wax du njëkk ja mais <laughs> man maa woon fe way kii masuma sax masuma jataay masuma koo gis ma ñëwaat tey naan man damaa toogoon ak moom bu may dee ay mbir day xam ne ñaari wax yooyu am na wax ju ci amul ta gum ci man di doon man kazab la waxkatu lu amul laa saray wax jaratu la bàyyi daq ganaar waxatuma laa muus sax jar la daq <laughs> waaw loolu nag la la Abdul Karim moom def léegi imagine bu imam Malik ne woon haddathani thiqa ñu ne imam Malik comme que ñu wóor rek lay jële kon baax na alors que hadith boobu wérul voilà <laughs> da Abdul Karim hada voilà kon nag mu ngi noonu moo tax loolu li gën a dëgër loolu dëgëru la ah. boroom xam-xamu xadis bu man di toll bu ne ki ma ki ma nettali ku wóor la loolu dëgëralul xadis ba li ñoom imaam al-Qaadi wax ne moo ci nekk mooy ne xadis bi wér na feneen voilà comme ne al imaam al-Haafiz Ibn Hajar mii tamit daal di leerale te ne moom isnaad ne ne <laughs> jokkaloona waaye dafa am mubham mooy kooku imam muslim am na ci ku ko jëlee mais waxu ko mais nag loolu ci boppam mooy tax ne hadis boobu mënuñu cee sëgg ne mbir mii noonu la waaw boo la imaamul Qaadi Iyaad fee mu ne mu ne affaire bi doonuñu ko woon doxee ah bu dul woon ne wéruwul feneen waaw alhamdulilah nag imaamul Buxaari soloo na ko indi na moom moom mu jële ko ci Ismaa'il ibn Abi Uways bila wasita te bu ko jële woon bi wasita sax loolu day dëgër ndax tudd na kan la mais boo tuddul moom mooy kooku xamuñu la ndax bu ki wóor ci yow mën naa bañ a wóor mooy ne moom mën na lay wan loo xam ne lu baax kese la ba nga jàpp ne ku wóor la ndekete yoo am na keneen ku xam ne ah sawaay mii kat laysa bi siqa laysa bi wóor ah loolu nag moo tax loolu lu ama am solo la waaye hadis bi ci kaw loolu kon mooy eh, jokkaloo na mais daa mu bu ci ne mais wér na wér na <laughs> ndax sahih imaamul al imaamu al Buxaari rahimahullah wax am na nag ñoo xam dañ ne bon bu dee ne euh, ki wax lool haddathani thiqa bu dee ab mazhabam la comme ñu ne imam Malik Maliki yi nga xam ne ñoom jàpp ñoom mooy seen référence mooy seen lépp bu leen neexee ñu doxe loolu waaye daal li gën a dëgër mooy affaire bi kenn du ko do mooy daal du du dëgër waaw haddathani thiqa moom haddathani man athiqu be waaw woo nettali ma koo xamante ne nii daal wóolu naa ko waaw rawaytu an thiqat jële naa ci ñu wóor ñi loolu loolu xanaa mu ne ami siqaat tudd am ñu tudd ñooñu wóor voilà wala lool kay mu tudd ci kenn doy na waaw soxlawu ñuy xam ñeneen ñi kon loolu yépp yu ama am solo la kon loolu moo am ci <laughs> riwaaya al imam muslim rahimahullahu taala est-ce que waxoon nañ lépp ah <laughs> ah kon nag mu ngi noonu le en tout cas mooy rek affaire bi dana ghayru wahid min ashabina annahu qala haddathana Isma'il ibn Abi Uways qala haddathani akhi mooy même tàllale Imam al-Bukhari bi après voilà an Sulayman moo ko jëlee Sulayman mu ne wa huwa te Sulayman boobu huwa ibn Bilal mooy ibn Bilal Sulayman ibn Bilal an Yahya ibn Sa'id an Yahya ibn Sa'id moo ko jëlee Yahya ibn Sa'id an Yahya ibn Zayd naan Abi Rijaali borom baay borom waaw borom fukki doom yaa ngoog moo tax ñu naan ko Abu Rijaal moo tax ñu naan ko Abu Rijaal ah, an Abi Rijaal Muhammad ibn Abdurrahmaan mu ko ci mbayam bi Amra bint Abdurrahmaan mu ne dégg naa Sayyidatu Aysa léegi bu lii lépp daal di kileere al imaam léegi nag ñu ñëw ci affaire bi <laughs> léeg-léeg taxriij ji da lay jëlal ay kii <laughs> waaye noonu la <laughs> ci mbir yi la bokk lii <laughs> yëpp mooy waxu yonent bi alay saa salaam nuñ koy takki al imaam muslim jantu njolloor la waaye est bu ne man fi ma nettali euh, ku wóor la rek après dañuy gëmm ne aha léegi mooy mais daa wóore feneen mooy hadis bi moom du bokk ci mën a sukkandikoo parce que imaam muslim dëgg la rigueur bi mu àndaloon rëy na waaye malgré ça ah man naa am koo xam ne am na ci moom kóolute li mu ko xam ne mooy njub kese keneen xame ko loo xamante ne nii lu tax ñu koy jam la kon nag soolale lu ama am soolale kon nag buñ ñëwee mu ne Sayyidatu Aisha mu ne yonent bi alayhi dafa dégg ay kaddu kaddu gaa yoo xamante ne nii ñu ngay xuloo loolu lay wane ne xuloo yàgg naa am bu kenn yaakaar ne ñu naan voilà pour gars yi di xuloo quoi mais xuloo mën naa am mooy di wax loo xam ne am bàyyi xuloo saagante ah borne fontaine yooyu déedéet loolu tamit ne ah, ak ñaawe ku nekk di saaga sa morom di daggal sa morom yu ñaaw yooyu yëf yi wolof yooyu déedéet loolu ah ah non rek ngeen xëccoo comme ñii li leen dal waaw mu ne ah liyatin aswatuhuma seen kàddu ya nag moo kawe ñu ngoy wax ca kaw ci buntu kër yonent bi alay saa saam da buntu néegam boo foofu mooy rek presque ci jàkka ji voilà léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam daal di génn waaw loolu dañ ciy xam euh, que ne euh, euh, kilifa boo déggee loo xamante ne nii luy yàq la ci sa njaboot waroo toog naan comme niñ ko fi waxa woon ah seeni magi bopp la ñu ah ils sont mûrs vaccinés ah ah qu'ils qu'ils qu'ils règlent leur différend entre eux ah déedéet yow matoo li nga doon déedéet yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu dee déggee fa xaraja alayhima ca saase la génn waaw loolu dafa am solo da ngay gis gaa yoo xam ne dañ naan kilifa lañ cim réew réew mi toj ñu ne ñu ne tekk gaa yi naan la yëguñu ko ñoo ko gën a yëg fuuf gaa yi dañ leen di jéem a dédommager kese waaw dañ leen di jéem a dédommager teew xamoo ne dañ koy jéem a dédommager loolu ngay wax sax dañ koy gën a xat parce que képp koo xam ne jàpp nañ ne kilifa la ci diine wala fii moo fi gën a yooyu mbir yi xew yëgu ci dara yëgul li xew kooku moom matul kilifa voilà yow nga bëgg a nga naan yëgu ko moo ko gën a parce que leneen dina xew yoo xamante ne nii yu gën a suufe sax yi askan wi jàmkonteel ci metti bu ciy wax nga xam ne kon kii moo gënoon a yëg li xew voilà doo toog nag njaboote ñépp ndax kilifa da ngaa war a njaboote ñépp nga gis loo xamante ne lu yàqu la sa kër wala sa néeg wala sa koñ wala sa quartier wala sa région wala sa réew nga toog di xoole te man nga cee wax déedéet yonent sallallahu alayhi wasallam fu mës a dégg loolu dañ koy gis te dinañ ko gis hadis bi ci tegu xadis bi nga xam ne moo mujj ci bunt bii lu mel noonu la yonent bi saa saam dégg lu xew fe ca kaw Medina ca xaw julli tisbaar ba pare ñu wax ko ko fekk ñuy euh, taxawal tisbaar dafa julli ba pare ne ñu leen ci yi nañ leen dem dem yëwana li ji noonu te ñun da ngay du def ba ñoom daal sawaay léegi li xew lenn la boo seetloo surtout ñun suñ senegal gi lenn la sëriñ boo dégg wuy wax raar na gis nga taawu Seydina Mawlana Abdul Aziz Sy Cheikh Abdul Aziz mo radiyallahu anhu ibnu alhaaji Malik radiyallahu anhu ma ne ku mel noonu dafa raar suñu réew mi laa waxa ah. waaw koo xam ne da koy dégg xam ne yàlla kese tax muy wax amul ci dara amul naan ay kii se ab tiijaan laat ab nangam laat ab lii déedéet day wax ngir yàlla wax gaa yi nguur géeg ñi jiite dégg te yàlla kese tax waaw yow même boo gëmul ay tariixa sax moo tax kooku ibaadu sax da koy mën a déglu waaw ibaadu bi da koy jox da koy fonk xam ne kii moom yàllaa ko tax a jóg quoi mais lo façon boobu nag moo raar bu bari ñeneen ñi wax ñu bari fii suñu waxe mooy seenu tariixa lañ la wala am na loo xamante ne seen mbiru tariixa la buy jege <laughs> buy jege ñu xam ne trouble yi bu continuer seen cérémonie boobee mën na am problème ñu jóg di wax dañuy bàyyi ba muy jege ñuy door a wax ku gis nag ci biir nii jàpp ne dañuy wax ngir def ndekete yoo ngir seen cérémonie boobee lañ bañ mu yàqu xam nga ne ñaar ñooñu wute nañu de <laughs> ñoo ñoo wute alors que yeneen bay sa sam xaarul bi mu déggee kàddu yu kawe yi gaa yi wax ci kaw fa xaraja kees saafe la génn waaw ani siment ci ci ñoom dégg ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñuy jàppante ba seen kàddu ya kawe te ñoom lan lañ doon wax kenn ki wa ida ahaduhuma yastawdi'u al-akhar kenn ki moo naan keneen ki parce que mooy dañoo con waa ji dafa contracté woon ab dette ab bor boo xamante ne nii moom la yoreeloon keneen ki léegi mu naan ko teen waa wàññil mbir mi daal li ma affaire bi ci euh, ah yastawdi'u al-akhar waaw mooy daal dette bi am lum ci wàññi ndeysaan bu ko mënee ah wa yastarfiquhu mu daal di koy di ko sàkku ngir mu woyofal nooyal daal ci côtéem daal bañ koo jàppe teral ci côtéem waaw fii shay'in ci mbir loolu nag al imam al Bukhari al imam al hafiz xam nga hadith bi am na boroom xam-xam yoo xam ne rahmatullahi alayhim dañ na hadith bii nii xam nga xam nga parce que ñaar ñii nii doon xuloo ñoom dañu ne xam nga ci ñi ñan la ñu ne leen ñan ñu ne Ka'b ibn Malik la woon ak Abdullah ibn Abi Hadran waaw parce que imaamul Buxaari rahimahullah bi mu ëndee hadith bii nii ñuy gis da cee teg ah, directement hadith bi ci tegu hadithu Sayyidina Ka'b ibn Malik kene moom radiyallahu anhu man gisoon haditham mu gudd ba Tabuk ghazwatu Tabuk yaa ngi koy fàttale ko gisoon nañ ko Ka'b ibn Malik moom al-Ansari mu ne man ak Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami dañoo jote woon parce que moom Abdullah ibn Abi Hadra da koo jot da koo yoreloon alal da koo yoreloon ab bor waaw ba nee suñu kaddu yi nag ñu daje suñu kaddu yi yëkkatiku yonent bi alayhi salaam romb ñu fa marra bihim an-nabi sallallahu alayhi wasallam da koy ak eh kamb e kamb daal di koy junj ci loxoom ah ka annahu yaqulu nisfu na yonent bi alayhi salaam daan ko wàññil ko det bi wàññil ko xaaj bi bal mu fay la xaaj bi beneen xaaj bi nga may ko ko waaw waaw fa axada nisfa ma alayhi wa taraka nisfan mu jël mu wàccee comme bu doon cinq la ko yoreel cinq cent mille mu xaaj ko ci digg bi wala un million mu xaaj ko ne ko cinq bàyyil mu fay la cinq cent mille comme lu mel noonu mu fay la cinq cent mille mu bàyyil ko li ci def léegi nag loolu dafa tax am ci boroom xam-xam yi ne ñaar ñii ñoom la waaw sawta xusumin bil baat aliyatin sawta euh, aswatuhuma ñoom la mais ñoom la du ñeneen ko quoi waaw kon ñoon ñaar ñooñee imaamul Buxaari yi leeral rahmatullah alayhi càllaleem bi beneen xadiisam bi leeral ñoom ñii la soo ko al imaamul xaafiz ibn Hajar al Asqalaani dane mukk dane <laughs> mukk mukk mukk mukk mukk bu leen wax loolu du ñoom <laughs> imaamul xaafiz kii dane ñaar lañu de riwaaya bi dane ñaar lañ ñaar lañ ñoo xam ne seen seen kàddu yi dafa kawe woon waaw ah Ah, sawta xusumin bil baab aliyatin aswaatuhuma waaw mu ne nag darul ñoom lu tax mu ne parce que waqa'a ba eh, fii riwaayati bayaanu fii riwaayati ibn Hibbaan fa qaala fi awwal al-hadiis daxaltu daxalat imra'atun sayyidatu Aisha dane benn jigéen dafa dugg ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi mu ne ko mu ne ko inni ta'tu ana wa ibni fulaanin tamran fa ahsaynaa mu ne ko man de dañoo jënd man ak sama doom ci diw tàndarma boo xam ne takk nañu ko waaw mu ne ko maa ngi lay waatal ndaw si ne yonent bi saa saam laa walladhi akramaka bil haqq ma ahsaynaahu minhu illaa ma na'kuluhu fi butunina aw nut'imuhu miskina waaw mu ne ko maa ngi lay waatal ci ki nga xam ne moo la terale ci dëgg gi mu la jox muy sa borom yow yonent bi saa saam ñun takkuñu ko te jëlewuñu woon ci moom illaa ma na'kulu lañ fa jële ak lañ fa kii mooy da ko dañ koo jël ngir bor ab bor la bu ñu war a fay lu dul lu ñuy lekk ci suñu biir yi wala loo xam ne moom la ñuy dundale miskin boo xam ne moom la ñuy yor léegi nag ñu ñëw nag nastawdi'uhu di ko ñaan ngir mu euh, euh, tegal ñu li nga xam ne daal moo wàññeeku ci mbir yi mooy li nga xam ne moom day jafe ñun ñu fay ko léegi mu ne hadis boobu nag mu ne fa zahara bi hadha tarjihu hadi al ihtimalayn al mazkurayn qabla waaw mooy ñu ne euh, fële soit soit soit Ka'b na Malik la te moom nee na loolu dëgërul <laughs> mu ne beneen bi noonu ñii la voilà ñii la mooy ñan mooy benn côté bi en fait dafa waxe comme la alxuraan ne wa in taa'ifataani minal mu'miniina iqtatalu mais bu dee ñaari mbooloo ci euh, yooyu julli bi dañoo xare def leen au pluriel waaw fa aslihu baynahuma te waxul fa aslihu baynahum comme loolu la alors que ñoon ñu bari lañu mu ne ñii nag loolu la ndaw si ak doomam ñoo ñëw ñoom ñoo jote woon nag benn jaaykatu tàndarma bu leen jaayoon tàndarma te ñoom ñu war koo fay mu ne kon nag fii dafa leer te hadis boobu Sayyidatu Aisha ci boppam moo ko nettali bii la mooy lii la même nettali bii la voilà <laughs> mu ne kon mu leer leer na waaw mu ne wa anna al muxaasamata waqa'at bayna al baa'i wa bayna al mushtariyayn walam aqif ala tasmiyati wahidin minhum waaw mu ne kon nag ñu xam ci ne kon affaire bi ñi doon xuloo ñenn la mooy jaaykat bi ak ñaar ñoo xam ne ab ab jigéen akub doomam joo xam ne ñoo ñoon jënd ci moom ñoom la woon <laughs> mu ne waaye nag man daluma mooy jotuma xam trouvé ci sama gëstu turu turu kenn ci ñoom ñii kan la woon loolu moom aw ma ko waaw. ma ne waa maa tajwiizu ba'du shurraahi anna al-mutaxaasimayni humaa al-mazkuuraani fi al-hadiis allazii yalii fa fiihi bu'dun li taghaayuri al-qissatayn waaw wa urifa bi haadhihi ziyaada aslu al-qissa <laughs> mu ne kantaan ñi nga xam ne moom ci yenn ci shurraax yi wax nañ la ko sànq ñu ne ñaar ñooñu mooy hadis bi imaamul Buxaari yi teg ci mooy Ka'b ibn Maalik Abdullah ibn Abi Hadrad radiyallahu anhumaa mu ne loolu moom déedéet du loolu waaw ndax non seulement ñaari nettali yi boo leen xoolee dañoo soree waaw te ci lañuy ñuy xamee ci hadisu imam ibnu Hibbaan bi rahimahullahu taala loo xam ne dañu cee yokkal xamal ñu histoire bi imaamul Buxaari imam Muslim indi ah lan mooy cosaanu kon li nga xam ne mooy nettali bi mooy tàndar bala woon bu benn jigéen jëndoon ak doomam léegi nag ñu am problème bu fay ko ñëw di wax ak ci leen ko jaay ngir mu teggil leen dara baa mu woyofal ci ñoom loolu la kon nag mu ngi noonu le <laughs> en tout cas daal wallahu taala alam loolu daal la imaamul hafidu ibnu hajar al asqalani rahimahullahu taala moom dani lii la voilà lii la léegi léegi kon kon gis nañ beneen côté bi kon ñii kon ginnaaw bi ñu liggéentee kon ñu doon xuloo ak yeneen tamit saa saam bi mu déggee wax ji neewul bon ah naa leen bàyyi ñu lijjanti ko seen bopp ñoom ils sont mûrs et vaccinés loolu waxu ko déedéet waaye dafa génn waaw fa qaala léegi kim dégg naan man déedéet kii daa naan maa ngi wat ci yàlla laa wax maa ngi wat ci yàlla ne du ma la ma du du la teggil dara duma ma la woyofal dara surtout loolu nag moo gën a mer loo sax mu génn ne ayna al muta'alli ala allah la yaf'alu al ma'ruf ana kan mooy wat ci yàlla moo tax loolu c'est dangereux bu kenn waat loo mere mere nit bul waat ci yàlla naan duma ko defal lu baax déedéet waa ji loolu la wax di dafa waat ne dara laa leen defal yonent bi saa saa am jënd ne ana kan mooy waat ci yàlla naan du ma def lu baax waa ji ne ko tamit nga gis kon loolu loolu ay waat naa ci yàlla billahi yow moom dootuma la defal dara lu baax loolu la yonent bi saa saa di tere voilà kan mooy wat yow di wat ci yàlla amoo dara looy wat lu dul man yàlla wat naa ci yow ne du ma def lu baax loolu nan la ko nit bu xellu di waxe yonent may sa sa génn ngir ñaaw lu wax ju mel noonu waaw nooy waate ci yàlla naan du def lu baax te yàlla moom digle def lu baax kese inna allah eh, inna allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dil qurba ak ainsi de suite loolu loolu la digle yow nga ngay ci yàlla naan ko man du ma def lu baax kan léegi waa ji tamit comme que ñoom dañoo dëgg woon bu doon ñun fii la ñuy taxaw nga gis ñenn ñi dañuy def lu ne weng ñu wax ñu ne du ñun mën a miin mën a wax lu amul mën a kaddi bu mën a kàcc mën a expliquer nga wax mu ne du man <laughs> mu ne du man mais saxaaba ñëw rek dara waay da man la xoolal waaja rek Seyna Isa alayhi salaam waxoon naa ko fi <laughs> Seyna Isa alayhi salaam moo gis waa ji di sàcc <laughs> waa ji sàcc Seydina Isa gis ko <laughs> alayhi salaam ne ko mais <laughs> yow euh, euh, euh, mooy di ko wax ne ko dangaa jël loo moomul waa ji naan naan defuma ko mu ne ko ah defoo ko mu ne ko waaw mu ne ko kon weddi sama bët <laughs> ah weddi sama bët tax li nga wax mooy moom ci ma ko ñu bàyyi mu ngi mën mu ngi sax mais waa ji ñeme yàlla mooy. façon yooyu baaxuñ déedéet waaw buñ la jàppee mais neel man la yonent bay saa ne kan moo waat naan du def lu baax sahaaba bi ne ko ana ah man la de ya rasulallah yow ndawal yàlla li man la de ko moom mag mer a ko duggoon rek léegi nag xam na ne yonent bay saa mer na xaarul comme ci qissa moo tax imaamul Nawawi imaamul Buxaari imaam al-Haafiz Ibn Hajar ne la ñaari nettali yi ci boppam boo ko seetloo dañoo bokk fële Seydina Kaab ibn Maalik nee na dama doon dama jàppanteeg Abdullah ibn Abi Hadr yonent ma lay sa sa rombuñu ba pare foofu daf maa daf maa def signe ci loxoom comme si mooy wàññil ko dindil ko teggil ko moitié dette bi alors que fii demewul noonu yonent ma lay sa dafa génn waa ji na ne waat naa ci yàlla du defal lu baax mu ne ka <laughs> léegi waa ji ci boppam xaarul yonent saa saam di ko wax dara dane fa lahu comme que xam na ne bi yonent saa saam bu waxee ak ñi mu génne ak xaal bi mu génne mbir mi naqari na ko le fait que kuy waat naan du ma def lu baax mu waa nag jël ay mbiram ne fa lahu ayu zalika ahab waaw mooy bu ko ñaar yi mañ laaj ñoom ñaar eh, ñoom am na mu loolu laa ko pare naa ngir defal ko rifq mu teggil ko lenn ci lim ko loon wala mu négandil ko woyofal ci moom ba keram mu koy man waaw mu ngi noonu waaw moo tax ci riwaa imam Ibn Hibbaan bi mu ne bu neexee bu ko soobee ma teggil ko li nga xam ne moom lañ wàññeekule ah waaye bu leen neexee it ci rasul maal bi mooy li nga xamante ne moom euh, det bi ci boppam ma daal di koy ma daal di koy wàññi ñu ma daal di leen wàññi la voilà mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu le kon <laughs> lii la hadis euh, bi wax lii mooy al islah léegi euh, dañ ciy gise ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xam ne ci la problème la dégg ay kaddu yoo xam ne xam na ne nee jote nañ dafa jóg ci ci saasa ngir la li yusliha baynahum ngir mu daal di euh, yéwénal seen diggante waaw waaye it loolu mooy lëkkaalim ak bi ñu nekk waabul islaahi bayna naas ñuy xuloo xeebul ne noo garaawul comme niñ ko waxee dafa jóg moom alayhi salaatu wa salaam yónnee wula mais Aïcha waxal ma kenn foofu wool ma wool ma Abu Bakar wala wool ma Omar wala wool ma Ali na ñëw dem defi ko mooy yonent ba ne sasam ci boppam moo koy def loolu ngay gis ñu bari dañuy toog man yenn yi defal ko seen bopp ñu nekk ci di délégué kese yooyu nekkul woon mbiru yonent ba lay mu ci boppam wax nañ la hadith bi ñu tegu ca kaw Medina la dégg ab xuloo bu fa am ab jàppante ñu mu ne buñ julee tisbaar ba pare nañ dem am ñu àndal dem waaw ay nekk fi di délégué kese fi yoo xam ne yow boo ñëwee sa présence moo gën a moo gën a baax moo gën a moo gën a am portée waaw kon nag ci faj mbir mi waaye it wax nañ la sànq loolu yëpp luñ ci euh, mooy lëkkaale euh, ak bunt bi kon nag mu ngi noonu la te tamit dañ ciy gis ne ki nga xamante ne nii moo am def ah possibilité mu wax ak ki ko yoreel bu dee ne xam na ne manu ko ah mu xool nu mu koy woyofale affaire yi rek waaw wala bu amee lu mu ko ciy teggilit baax na waaye c'est pas obligé ah waa ji bu ko neexee mu ne ah non non kon nag mu ngi noonu en tout cas ci gàttal kon lëkkaalee mag buntu baa ngoog insha allahu taala bii di ñëw rek ñu jël xadiis bi ci mujj ah, ah, ah waxoon nañ la trois xadiis la waaw bu njëkk ba dañ koo gisul parce gisoon nañu ko léegi bii di ñëw insha allah hadith deux cent moo ci gën gudd nag da nettali ba gudd na rien nettali bi euh, insha taala te moom lañ la jundu cinq bii ñëw ñu daal di koy dugg ñu daal di koy gis insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina